sëriñ bi radiyallahu anhu kon ñu ngi woon fi nga xam ne ci la ñuy joxe ñetteelu ñetteel euh, taxawaayu jaam bi nga xamante ne nii daa war a sàmmonteeg waxtu yooyee te nañ la waxtu yi du waxtu yi une heure deux heures ak tisbaar ak tàkkusaan dafa am solo parce que wax awqaat rek boo déggee non mooy taxawaayu jaam bi yi nga xam ne borom bi day am yu muy feeñal ci moom waaw moo xam mu jamono ju muy jaamoo yàlla jim ko ci xiire yombalal ko ko feeñoo ko noonu ak jamono jim ko defal xéewal muy ñaar beneen bi ñetteel bi ci lañ ne woon mooy jamono ji nga xam ne daa nekk ci mooy yàlla waaw mu lay wax nag yan teggin nga war a am ci jamono jooj waxoon na la tiit di tuub dellu ci sa boroom ci lu àndul ci yéexal bari looy jooy ci say kaa di rëccu li la dal di torox lu ngir sa borom tey sàkku li nga xamante ne mooy mu may la ak ak ak càmm ak téye sa bopp ak tamit di sant waaw di sant sa boroom tabaaraka wa ba mu defee ne yow lii du bàkkaar am na bàkkaar yu gën a rëy ba pare def ne yow nekkoo kuy daganal bàkkaar bi ngir xeeb ko waaye it nga mën ngay seetlu sew sew ak ñeewanteeg boroom bi ak sew sew xéewalam waaw bi mu la defal foo man di foo man di jublu ndax kat manoon lii nii bàkkaar bi mën naa nekk sababu lu tax waa ji daal di fekk fegal ko ak aawam gu ko naroon a dugg ay yéem boppam ida mag tasabaas jamono ja nga xam ne ca lay fàggoo def lu baax wala parce que mu ngi def lu baax léegi nag mu nekk di aaw boppam lool bàkkaar bii mën naa tax loolu denc moom waaw mu ne nag xutb googu nga xam ne moom la lay fajal moom la lay fegal ci bàkkaar bii mu la seetaan dal mu dal la moom sa boroom azza wa jal kaay ma wax la mooy lan mu ne wal oj bu gis nga te waxoon na la ko ciy weesu al oj bu kaaw aaw sa bopp aqbahu min al isyaani moo gën a yées ci mooy yàlla gis nga mooy yàlla def bàkkaar def bàkkaar li muy garaaw garaaw garaaw mooy yàlla li muy garaaw garaaw aaw sa bopp def dal dara neen yàlla nga ko defal ba pare aaw ko loolu moo gën a garaaw mooy yàlla gi ci jëmmi boppam ndax oj bu ci boppam façon mooy yàlla bu garaaw la mais li ñu naan mooy yàlla nga ñëw comme li ñu waxoon jël alalu jàmbur voilà laal jigéen gu la daganul wala jigéen gi laal góor gu ko daganul wala yow sa waay gi ngay xool lu la daganul yu mel noon li muy garaaw garaaw aaw jëf moo ko gën a garaaw aaw sa bopp looloo ko gën a garaaw lu tax li sarfihi al abda ndax lan euh, wëlbati gu muy wëlbati jaam bi anit day yaani da koy détourner ci borom bi nga xam ne mooy aji fayaakoon jëf yi ëllëg waaw ndax léegi au lieu la moo xam ne borom bi daa waxoon mu def ko ngir moom moom mu def ko ngir boppam kooku est-ce que détourné wul objectif bi détournement d'objectif la def waaw la ko borom bi ne woon jubal jubleel ma ko jubleel ma ko mu ñëw ci man moom mu daal di koy dëpp ci boppam waaw loolu la aaw di def moo tax moo gën a garaaw moom da lay dëddale yàlla alors que bakkaar bi man nga koo def mu yóbbu la ci yàlla rubba zanbin du gisoon nañ ko ah borom alxikamul ataiya radiyallahu anhu as-Sakandari amaana léeg-léeg nga gis rubba ta'atin ah awrathat izzan waftixaara rubba ma'siyatin bariwaana te léeg-léeg nga gis bàkkaar boo xam ne awrathat zillan waxtixaara ak torox ak wàcce ak xeet boppam la la la la la la la moom la may moom la def ca ko def mu yëg loolu ci boppam xam ne moo taq moo du tus ba mu defee lii xayrun moo gën fuuf fa yàlla waaye ak ci jaam bi min ci jaamu yàlla goo xam ne moom la mu la ka ko def la mu def ca moom jeexital yam ko bàyyee mooy ak rëy rëylu wasti wastik baara di jàng ne moom moom daal moo moo moo kawee waaw wastik baara akuk rëy rëylu loolee la def ci moom xam nga ne moos kooku bàkkaaram bële da koo yóbbu ci mu dellu li tax boroom bi bind ko waaye kee jaamu yàllaam bi daa tax muy rëy rëylu waxoon naa la du jaamu yàlla gi ci boppam mais intention bam mu ca amoon la muy yéene ka kon nag loolu lay wax wal ujbu aqbahu min al isyaani gis nga aaw kaaw aaw sa bopp moo gën a yées ci ci ci bàkkaar bi ci boppam waaw li sarfihi la abda min ani dayaani ndax day wëlbati jaam bi détourné ko ci borom bi nga xam ne mooy boromam bi mu war a jaamu te mooy aji fayaakoon fan la jëm bu ko wëlbatee mu ci boromam i iktifaa'ihi bi am amri nafsihi muy doyloo mbiru boppam jàpp ne moom ak sellam ak fi mu am ak xam-xam bi mu am ak mën a sellalam dong moo tax moom mu mën a def yu baax yi waaw di naw boppam waaw lu tax muy def lool li safahin ndax moom dafa manqué wiis moo tax wa xaflatin akuk yëdég yëgadigu ko dal moo tax mu jàpp ne fii mu ne moom góoraay boppam a tax mu def jaamu yàlla gu baaxi nii bi aksihi mu ne lii nag dafa wuteeg li nga xam ne waa ji nga xam ne dafa def bàkkaar moom de toute façon moom du nekk kan mooy def bàkkaar bi aw boppam non ku def bàkkaar du fi nekk di aw boppam man na nag lenn mën naa am def bàkkaar ba pare di ko di di ko wane waaw waaye waa ji lu mu ko man di wane wane di jaay ne lii fiyeeru ci à vrai waaw man na nekk ku kàccoon waaw waaw borom bi suturaal la nga ñëw def bàkkaar mu suturaal la nga ñëw di ko wax loolu ak safax la ak dese bi la ak dese la waaw waaw kon nag kookee kii def bàkkaar moom du nekk di di rëy rëylu jàpp ne moo fi gën même waa yi nga xam ne day def bàkkaar di ko publier sax jàppul ne fii mu ne maa fi gën waaw moo tax mu ne bi aksi yi waaw bu dee bàkkaar moom waa ji du ko def ba pare di rëy rëylu alors que kiy def ak ak ak jaamu yàlla ba pare aw boppam moom fii mën ne day jàpp ne ndaxu deseem aku yëgadeem que ne moom moo féete kaw nit ñi waaw léegi kon fii la jeexale li nga xam ne mooy àq yi nga xam ne ak teggin yi nga xam ne moom la jaam bi war a làmboo waxtu wi nga xam ne mooy eh, jamono ji nga xam ne li nga xamante ne nii ah taxawaay bi nga xamante ne nii bàkkaar la nekkoon moom la làmboo ay mooy yàlla wax na la lañ koy aadaab yi teggin yaak yooyu léegi nag mu lay wax bi mujj bi mu ne fa xaquhu fi niqmatin sabrun ridan wa husnu dhannin li takuna murtada mu ne fa xaquhu kanta àqam fii niqmatin bu la boroom bi tegee ay ay ay ay ay ay la lu la naqari teg la musiba loolu la bu boobaa nooy def lan mooy àqu bu la borom bi tegee musiba lan mooy teggin yi war ak sa borom est ce que da waaye yow waaye borom bi xanaa gisuloon keneen ndax man sama xol seet sell na de man sama xol bi yéenewu ma kenn lu bon ndeysaan ah borom bi xanaa gisuloon keneen est ce que loolu ngay wax mu ne déedéet loolu boo ko defee def su adab bu rëy gi tax ñu dàq la ca bisub daal ihsaan bañ duggoon waaw daal di lay yiir kay doo àgg waaw ñu faire descendre la ci bis bi dàq la. kon lan kon mooy àqam kon ah jamono ji nga xam ne taxawaay bi nga xam ne moom ay ay ay ay ay niqma mooy dama nekk nag borom bi di ma ci ci mi nga xam ne woon daroon li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir ma nattu leen ana kan moo gën a rafet jëf waaw waxoon ne afa xasiba ay an yaqu an ay an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mu ne ndax nit ñi dañoo yaakaar ne dañuy ñëw rek ne gëm nañ te kenn du leen nattu du demee noonu de wala qad fatana alladhina kaanu min qablihim waaw min qablihim fat fitnaaloon naa waaw tegoon naa ci ay fitna ci yoo xamante ne nii ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon waaw ba borom bi di feeñal ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi dëggu ah ba ni nga xamante ne nii noone lay ah feeñale ñi nga xamante ne ñooy expliquer kat yi voilà ca suuratul ankabut kon mu ngi noonu ne voilà kon nag affaire bu kenn yaakaar ne yow danga naan ay wa gëm nga rek kenn du la fitnaal kenn du la teg ciy nattu léegi nag nattu yooyu bu ñëwee neexul ay mbugal la ay tar-tar lan mooy teggi ni mu ne sabrum da ngay muñ premièrement da ngay muñ ridan daal di gërëm li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala def nga xam ne lii même bu dee ci mbindeef la ko jaarale daa fekk mu neex ko ndax wama tashaa'una illa an yasha allah rabbul alamin dara du soob benn mbindeef lu dul daa fekk du jiit woon mu soob borom bi amul dara luy xew wala yu ñàkk xew ci kaw suuf mulk malakut ak fépp lu dul ne ci ridan rahman lay doxe ci ngërëmu borom bi daa namoon loolu xew ak jamono jam bëgg mu xew ak ci kan lay xewe ak kan lay dal moom mooy nag ma xam ne kon moom la ma daal di gërëm kon li nga xam ne moo ma dal ci ci ci di naqar akum mbugal waaw wa husni dhanni ma am njortu gu rafet ci saa borom du ma ne hé borom bi xam naa dama yéene lu yii sa tax mu dak ma lii déedéet ma am njortu gu rafet saa borom waaw waaw moo tax yonent bi alayhi ay fan laata muy génn àddina comme ni ko saxaaba yu bay daal di solo sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaam quelque fan ñetti fan la wax wala sayyidina Jaabir laata muy génn àddina radiyallahu anhum mu naan bu kenn ci yéen génn àddina lu dul muy rafet njort ci boroomam te boroom bi waxoon na ana inda dhanni abdi bi man maa nga fa sama njortal jaam bi mu am ci man man foofu laa tollu ci moom kon nag ngay rafet njort li na ngir nga nekk murtada koo xam ne des na du borom bi dina la gërëm dina kontaan ci yow ba mu la tegee examen bi gis na yow réussir nga ba mu la nattoo gis na yow daal di ngay daal di ngay jàll examen bi la main haute wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbika rabbil izzati